وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر متفق عليه kon الإمام الحافظ النووي رحمه الله mu dikkaat ak ñun fi nga xam ne moom lañ tolloon ci chapitre 367 baabu tahrim intisabi linsani ila gayri abihi wa tawallihi gayra muy buntu bi tere xaraamal nit ki di askanale boppam ci koo xam ne du baayam wala ab jaam bu ñu libéré mu ne ka méngoog moom ka méngool yor walaa dootul ña ko libéré mais keneen xaraam gu ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis bu njëkk bi ci ñeenti xadis yi nga xam ne moom la indi fii mu doon xadis 1802 mu doon an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala man idda'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi fal-jannatu alayhi haram tey ñu war a gis xadis bi nga xam ne chapitre bi nga xam ne moo ci teg wala xadis bi ci teg 1803 mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci suñu euh, mawlana abu hurayra alhafiz ad-dawsi al-yamani ad-dawsi radiyallahu anhu an an-nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na la targhabu an abaikum bu leen xemmeem wëllu seen bàyyi mooy du mooyu askanu seen bàyyi ngeen baleen nit du bañ ay baayam ak bokku ci ay baayam bu leen ko def laa targhabu raghiba mooy xemmeem bu leen raghiba an nag mooy xam nga xemmeem dara mooy xemmeem contre mooy contraire xemmeem waaw <laughs> détourné wu waaw daal di détesté daal di bañ seen baay yi di askanewoo ci ñoom faman raghiba an abihi képp koo xam ne loolu la def waaw daal di tourné bañ askan mi koy bàyyi ji ko yàlla booleel fa huwa kufru loolu mu def noonu lool ak kéefir la ci moom mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imam al bukhari na ko noon al imam abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri wa an-nisaburi rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk mi mooy est ñoom ñaar dong ñoo kaa solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad seen sëriñ moo leen ci jiitu woon ñoom ñaar ñoo ko indi al imaamul Buxaari rahimahullah hadith Seydina Sa'd ibn Waqqaas biñ gisoon bii weesu ñoom ñaar a taqale kitaabul faraa'id baabu man idda'a ila ghayri abiihi ginnaaw hadith boobu. hadis sayna Abu Usman bi mu jëloon Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu après mu ne fa zakartu li Abi Bakrata fa qaala wa ana sami'tu sami'athu sami'athu udhunaaya wa wa'aa qalbi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam léegi euh, après hadis boobu bii la ci teg ci même buntu bi kitaabul faraa'id baabu man idda'a ila ghayri abi kon al imam Abu Abdillah al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne haddathana Asbagh ibn al-Faraj gis nañ ko gis de al-imaamu Asbagh ibn al-Faraj ibn Sa'id ibn Nafi' al-Qurashi al-Umawi Abu Abdillah al-Misri al-Maliki Maliki bu mag la woon boroom xam-xam bu fiqh ah nekkoon mawla Umar ibn Abdil Aziz hmm? waaw akbar moo doon eh, ki doon eh, bindal Abdallah ibn Wahb takkoo woon ak moom wala ñu naan ko al-Warraq voilà am ne lépp lu jëmoon ci eh, ay script ak di ko kiiwal moo ko doon moo dafa takkoo woon ak moom voilà nekk Maliki bu mag jote na jamonoy imaamu Malik nag waaye jotula jële ci moom voilà sëriñu imaamu yi bu mag a mag a mag a mag a mag moo tax Yahya ibn Ma'in comme niñ la ko fi yàgg fàttale ne kaana wala kaana a'lama xalqillahi bi ra'yi Malik ya'rifuha mas'alatan mas'ala mata qaalaha Malik wa man xaalafahu fiha <laughs> mu ne kii noo asbax moom Yahya ibn Ma'in imaamul jarh wa ta'dil kilifaay ñii seet ñi ci càllale yi ku dëgër ku dëgërul ñu ñu jara sellal ñu sellal leen ñu ñu war a jam ñu jam leen mu ne kii nii asbax mi moo gënoon a xam ci mbindeefu yàlla yi fiqu imaamu Maalik kenn gënu koo na xam mooy wax imaam Maalik yi avion yi mu am ci ci yi da koo xam benn par benn kañ la ko imaamu Maalik wax ak moo ci wuteeg moom <laughs> waaw Abu Haatim ar mu ne kaana ajalla ashaab ibn Wahb mooy ci gënoon a màgg ci ñu doon ànd ak ki nga xam ne moo nekkoon warraaqam di Abdallah ibn Wahb Maaliki bu mag boobu moom nga xam ne moom moom daa taqoon ak imaamu Maalik moom <laughs> waaw <laughs> akbar waaw mu ngi noonu wala imaamu Zahabi ne kii mooy ash-shaykhul imaamul kabir mufti diyaar al-misriya wa alimuha Allah mu ne asbax mi waaw mooy imaam bu mag bi mooy muftiwu misra waaw këru misra yi misra ak mooy seen boroom xam-xam waaw moom nag li ko teree jote imaam Maalik mooy imaam Zahabi wax ci taarixul islam ne innamaa talaba al-ilma kabiran falam yalqa malikan wala lay wala lay waaw waaw ba pare mu ne wa qaala ba'dul kibaar maa axrajat misru mithla asbax allah <laughs> al imam az-Zahabi mu ne en fait rahimahullah asbax nag xam nga sànk yaa ngi naan jote na imaamu Maalik mooy mënoon na dajeeg moom mooy ci dund nii dund nañu mais sauf que dajewul ak moom masula gis imam Maalik masula dem ci jataayam masula dem mu ne nag li ko waral mooy bi muy sàkku xam-xam daa bàyyi ba nekk mag xam nga loolu am na waaw pour wan ne mooy bu la fi kenn gëmloo ne comme que yi ñoom ñoom ñoom ñoom ba ñu gëmloo xam-xam bi moom <laughs> parce que borom bi moo leen xéewali loolu loolu xéewalu borom bi la ñu am ay parents wala ñoo xam ne wala ay mag wala ñoo xam ne seeni àndandoo yoo xam ne looloo leen ñu xëy rek nekk ci wala kër goo xam ne kër xam-xam la nekk ci nekk ci nekk ci loolu lañ mas a xam léegi yow bi nga xam ne yow loolu léegi ñoru la woon milieu ba nga ne woon sax amaana loolu seen affaire sa ndaw yëpp ñoom ba ñuy jàng di mokkal alquran yow boobu xamoo luy alif ak baa <laughs> ñii bañ amee six juróom benni at lañ mokkal bu yàgg ba pare nag dugg ci xam-xam bi kantaa yow temps yooyu sawaay yooyu yooyu yow alif ak baa affaire bi ngay conscience ci affaire yi mooy bu dee suñu organisation léegi def nga fi primaire jóge primaire daal di dem euh, euh, collège jóge collège daal dem lycée jóge lycée dem terminal ba nga demee terminal loolu ci lycée bi la wokk mooy dernier dem ba université am na day nekk ba université mais waxuma lool ba am seen thèse am trente cinq ans am sa thèse wala ay quarante ans walla yooyu wala avant <laughs> noonu la nekk ingénieur wala docteur fu la neex ci domaine bu la neex wala nekk professeur mais c'est après à ba nga am famille sax waaw ba am njaboot ba am doom ngay door a conscience nag boroom bi door laa ubbee ci wàllu xam-xam nag mu daal la yitteel gis nga bu la yitteelee bu la fi kenn kenn kenn kenn découragé loo ko ne oh sawaay cinquante ans ngay door a jublu ci xam-xam bi sawaay gars yi raw nañ la bu yàgg ah yow imagine nga kee nga xam ne ci la juddoo sa waay yow moom gis nga ñu fi gis nii nii gis ñu ngi fi gis nii ñoom ñépp ci la juddoo kantaa yow yow moom bi yoboo rek euh, nga dem toogi quoi non non loolu bu ko bu ko déglu waaw kooku ma ne bu ko déglu dalay découragé loo képp waaw dalay découragé loo bu ko déglu waaw góorgóorlu nga xool wóor na boo góorgóorloo insha allahu taala wa euh, tabaraka wa sa yéene sell te nga jox ko li mu laaj xam-xam xam-xam nga jox ko li mu laaj dara fii man ngaa dab ñëpp waxu bala man nga leen a dab man nga leen a raw ñoom ñëpp man nga leen a raw ñoom ñépp la wax sauf que dafa laa jiite jàppale borom bi kese la na sa yéene sell nga bàyyee sa bopp sa borom te mu jaral la dara jeex na taga làmbook la imaamu Shaafi'i al Muttalibi radiyallahu anhu doon wax axi lan tanaala al-ilma illaa bi-sittatin sa-umbika an tafsiilihaa bi-bayaanihi zakaa'un wa hirsun wa ijtihaadun wa bulghatun wa suhbatu ustaazin wa tuulu zamaanihi voilà mu ne hee eh, saa bokk <laughs> lan tanaala al-ilma illaa bisiidi tatin xamal ne gis nga xam-xam doo ko jote lu dul ci juróom-ñaar yi juróom-benn yii ci ngay jaar kantaaraa toog rek jekkel ñu sol ko xam-xam bi al-qudratul ilaahiya loolu jombul yàlla man na ci kattanu yàlla loolu lu mën a ne la mais ne génneel ma nit boo xam ne loolu la <laughs> waaw bu dee lu yàlla man kese loolu kenn waxaale wu yàlla man naa def lu raw loolu waaw mooy alqadir mais dama ne wan ma kenn koo xamante ni ay mbiram noonu la demee daa yëkk rek xam ne te deful benn effort du tout waaw man na def effort bu gën néew ñu bari ña am moom ña nekk ca domaine boobu am lu ñoom lu ñu amul loo mën a mais ñàkk effort bii tout lépp ñëw ku ci xam kenn wax ma mu ne ak ah yow sama mbokk na la leer ne doo lan manu la nekk tanaa la ngay jote al ilma xam-xam illaa bi sittatin lu nga jaar ko ci ruum benn sa umbika dinaa la xëbëre xësëf naa la xëbëre han tafsiliha waaw ci daal di leeral la loolee waaw bi bayaani la koy tojal daldi la koy faram bàcceel kow <laughs> mu ngi noonee zaka un waaw mooy il faut nga muus jàng kuy jàng ut xam-xam bul def yow lu ñu la waxul doo ko jëli waaw waaw képp koo xamante ne nii muusu kooku du sori parce que moom yi muy xaar mooy mooy di def ay déduction di di di génnee li xam ne ah lii lañ ma waxoon kon cas bii bu amaatee yu mel noon kon euh, te lii ñoo bokk ay mbir kon lii la wax mooy loolu du ko man il faut nga am ak yeewu waaw waaw am ak yeewu sore li nga xam ne mooy ak liñ naan ñàkk bopp koo xam ne dañ naan si sawaay sawaay sawaay moom nit la koo xam ne loo ko waxul xamu ko loolu nag baaxul <laughs> waaw zakaul wa hirsun ñaar il faut que xër mooy affaire bi dalay jar moom lañ naan jaral dara quoi waaw gis nga ñi nga xamante ne amuñu seen yitte soriwul ci xam-xam ñoon buñ la freiné bu leen dégg bu leen xool te bu leen déglu bul gestu di xool façon yu mel noonu waaye yow sa waay <laughs> la mbokk Mawlaana Ibn Abbaas boo xoon radiyallahu anhu naan ko nañ leen de eh, eh, doo ñëw ñu dem sa sàkku ji xam-xam yeneen saa ci eh, waaye yow yow kan moo leen déglu borom xam-xam yi ay quelques at lañ ci teg taxawoon nañ ci fan yee mais gis nga borom xam-xam ngay dégg yow xale bi. wala yow mi nga xam ne jeune la di leen gis ci rajo yeeg ci télé yeeg ci kii yeeg journaux yeeg ak tamit ñi nga xam ne xalaqaat yi ci mosquée yeeg ci jaami yi mooy kii yi nu mu tudd jaamiat yi muy muy muy université yeeg ak ñi nga xam ne sax demuñ université majalis yi boroom xam-xam yu yéeme yi gis nga ñooñu ñu mag la fuuf mbir mi du demee noonu du continuer noonu léegi ñoom ñëpp ñu jóge fi gis nga mbir mi tôt ou ci seen loxo yéen. dina am boo xam ne jamono joo xam ne yéen seen génération yéenay diriger waaw ci domaine yépp nag domaine politique bi say moroom domaine diine bi say moroom domaine leneen lu nekk say moroom waaw bu dee nag defoo li nga war a def sëy bu jamono jotee waaw di rëccu foo xam ne moo tax ba mu gisee Seydina Abbaas quelque après ay at après nit ñi dégmal ko nit mu dëgmal ko di ut coom xam-xam mu ñëw xool ko ni kii moo ma gënoon muus kay <laughs> mu ngi noonu wa xirsun waaw da koy da lay jaral dara gis nga sa waxtu yi da nga koy déggee à jaamu yàlla ji nga xam ne mooy xam-xam alhamdulillah muy jaamu yàlla ji gën a mag parce que mooy torche mooy lumière mooy phare bi nga xam ne lëndëmu àddina bi moom kese moo la ci mën a leeral xam-xam bi tukkee ci borom bi muy xam-xamu alquran muy al xam-xamu yonent bi sallallahu waaw loolu foog nga def ko du fu xumb nga nekk fa waaw wa xirsun dalay dalay jaral dara waaw il faut pas di perdre sa temps yu ñàkk fayda yi xew ci àddina bi compétition yu dul jeex bu jeex ñu indi beneen nga xam ne àddina bi yépp suñu at mi boo ko jëlee dañ koo miné man miné laa koy tudde dañ koo miné ay ndëgg sërëx yu ñu def ci at mi weer wu nekk waxuma la weer léegi semaine bu nekk caaxaan yi championnat yeeg ci wàllu yépp nag yi am óol jeexe óol óol óol bool bool bool bool bool ak yeneen te yooyu ñooy yenn boo ci boolee bëgg seeta am film waaw série série yu bees yi yi jotoon a jàll manga yi ay film de de ay ay livre de roman di nangam ak nangam ak yow domaine bi nga nekk nga war koo jàng bu dee kuy jàng nga ab lycée lycée nga nekk collège bi nga nekk wala même université wala mooy yooyu lu nekk nga war koo boole ci yi ak théâtre bu dee wolof nga théâtre seeta avec théâtre waaw nekk ci tok tok yi whatsapp yi snapchat yi instagram yi telegram yi waaw ak ak ak actualité dara du la raw lu nekk ngëne fuuf sawaay gis nga boo taal gis gis nga loolu boo ci newee mais da nga dul amul jotu xam-xam waaw il faut pas ngay sànq sa dund gi nga xam ne yow sa dund do dara lu ay waxtu waaw moo tax al imaamul Hasanul Basri radiyallahu anhu doon wax yabna adam innaka ayyaam idaa dhahaba yawmun dhahaba ba'duk allahu akbar neew doomu aadama yëgal bu baax ma wax la yow ay bés nga yow en fait ensemble de bés moo la ko moom la la yàlla defal waaw bés bu jàll ci sa bés yooyu mooy sa lenn ci yow dem na yaa ngi gën a sori dund di nga nekk di gën a jege sa bàmmeel léegi nag na seet irtanim xamsan qubayla xams wala qabla xams la yonent saa sallam doo fàttalikul waaw doomu aadama bi jariñool waaw xamsan waaw juróom laata juróom di ñëw waaw laata juróom di ñëw góorgóorlul irtanim xamsan qabla xams waaw profitool ci juróom laata juróom di ñëw shababaka qabla haramik sa ndaw profitoo ci qabla haramik laata sa àgg foo xam ne dootoo amati kattan nga nga amoon ci mage nga xam ay wooy bu ma amoon xel ma la yàlla joxoon ba ngay nekk gone nga nekk tongorong boo xam ne mu amatoo ko say cër manatu la yëngu dam doon yëngoo laat avant cawarte gi nekk ci ndaw ngir def lu baax même boo ko bëggee yow mi nekk ñëw ba nekk mag affaire bi day compliqué ci yow benn wa sihataka qabla saqamik ñaar sag am li nga xamante ne mooy am euh, li nga xamante ne mooy euh, santé laata sa wopp di ñëw gis nga santé bii ñu yàlla jox al ndax yeneen saa sa waxul woon ne ni'mataani maghbuunun fiihimaa kathiirun mina nnaas allah gis nga ñaari xéewal a ngi ñu bari bari bari ci nit ñi ils ne l'ont pas exploité en bon escient waaw dañ cee woroo dañ cee perte bu doon ak commerce buñ def la daal dinañuy perte waaw as-sihhatu wal faraagh mooy am santé ak am jot gi la yàlla defal santé bi wóor na borom bi yooyu yëpp c'est pour nga de mu delloo la ci boppam waaw dara dalu la nga mën di jóg di kii nekk en bonne forme en bonne santé au lieu nga def ko ci lu neex yàlla nga boole ko nga def ko ci ay caaxaan allahu akbar allahu akbar laahi allahu akbar <laughs> aw sihataka qabla saqamik profitool ci sa wér laata sag wopp sag feebar bi agsi waaye wa ghinaaka qabla faqri bu la yàlla defalee nga woomal ci xeet yëpp waaw xam-xam bu mu la defal koom la mooy koom bi ëpp doole sax doyloo yàlla mais defal la ay koppar ay am-am ay man-man ak loo xam ne man de koo lulli ci yow jariñi ci nga yàlla tax te jaamu ci yàlla profitool ci loolu laata borom bi di rikki lool ci yow ak ñàkk di la fekk nga naan yaa laytani ay waay borom bi boo ma delloo woon waaw boo ma delloo woon ay boo ma delloo woon hatta bàyyi ba dee di ñëw naan rabbi lawla axartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin ay way borom boo ma yéexa woon de ah ba diir soo xam ne soriwul man laaju ma compliqué wu ma li may laaj soo bariwul borom bi bu ko defee fa asaddaqa ma daal di jël daal di évacuer samay moomeel def ko ci jaamu yàlla ci lu la soob mu bokk xam naa ne bu boobaa dinaa bokk ci ñu baax ñun ñu ngi dundoo ah. képp ku dégg wax ñi man ak kii dégg yàlla rayaguñu sa waay nañu profité léegi suñu alal yi nañ ci xool jaamu yàlla yi c'est pas pour dañu koo jox rek ñuy wane ne walla di jaay yaay jomba ñaaw ko ne ñun ñoo am. Eh, ñeneen ñi ñu leen di dox ay meet ay daggit di leen di leen seexlu parce que man dañoo am alal ñoom amuñu waaw di gëdd nit ñi ñàkkub yar sa mag yi nga xam ne amuñu nga jàpp ne ñooñu fii mu ne yaay seen kilifa parce que alal doo am ci biir yaa yées waaw yaa yées kon wa ghinaka qabla faqrik sa koom laata li nga xam ne ak ñàkk di la fekk si waaye wa faraghaka qabla shughlik gis nga bi ngay am jot mën a def lu bari lu baax borom bi féexal la jàmmal la may la préoccupation yu bari amagoo ko wala ci toog naan damaa am jot non saa yi nekk ci télé yeeg téléphone yeeg fu nekk mu dugg fa kooku xamul xamul valeur dund gi ko yàlla jox ak jot boobu mu am. waaw as-sihhatu wal faragh faragh nag qabla shuhrik léegi mu am loo moytu addina bi du du du benn minuwaal rek lay dawe de jéng benn kii rek jeex na léegi la nga manoon da ngay jekki dootoo amati jot bi dootoo ko am ba nga nee fili a dem lu bari ngay xoole ba am soxna nag soxna ñëw doom yi ñëw bu boobaa nga foog ne la nga nekkoon ba nga nee célibataire yow tudd léegi yow yaakaar nga ne loolu duñ ko mën a ci léegi nii am na yeneen charge yoo xam ne tout le temps day dalu day dal sa loos wa faraghaka qabla shughlik bu mujj bi moo ko wa hayataka qabla mawtik su dundu gi profitoo ci laata sa dee di dikk ndax dundu ci ngay amee lu ne waaye ci ngay ñàkke lépp waaw <laughs> waaw dundu lu nekk nga mën nga ko ci amee waaw waaw lu nekk waaw ndax ku nekk daa war a xam ne gis nga nokke mi muy nokki jawharatun nafisatun la tanjali yumkinu an tastayri al yumkinu an tashtari al kanza biha la euh, euh, al kanza bi nga xamante ne la yatanaha xayruha fantabiha <laughs> waaw borom masalikul jinaani alayhi ridwanul mannaani mu ne gis nga nit ku nekk daa war a xam ne gis nga nokkee mi nokki mi nooy yu ko yàlla defal muy xëcc air di dugal di génne loolu gànjar la boo xamante ne woo pop pop pop lu ko gën a précieux man nga cee jënde lépp luy lu ñuy mën a am yi gën a cher tu peux les avoir par sa dund gi fekk yàllaa nga la koy jox boo xam ne nag gis nga ay xéewalam du yeex mukk ndax ci nga mën a amee ngërëmu yàlla bi nga xam ne moo lay yóbbu ajjana bi mu ne radiyallahu anhum wa radu an zalika liman xashiya rabbah waaw ci ngay borom bi di gërëme nga gërëm lam la defal waaw waaw na'imul janna la yazul xéewalu ajjal ngërëmu yàlla la yazul du toxu kon nag wa hayaataka sa dund gi profité ci qabla mawtika laata ngay faatu laata ñu lay robi kon ma ne xirsun nit ki na nekk koo xam ne da ngay xër ci xam-xam te nga bañ a yàq fooy sa mu ne wajjadun al imaamu Shaafi'i rahimahullah mu ne ñetteel wajtihaadun foog na nga góorgóorlu ah fu paa nga nekkum yaa naa ni boo xam ne moom lu xew rek bu xawee metti rek mu bàyyi commencé di bënn bët di jooy di kii triste voilà non ah je, je ne comprends pas, non, c'est difficile, c'est trop. Là, on dirait qu'à chaque fois que je me relève, y a quelqu'un qui me qui qui qui, hein, qui qui me donne des coups dans les pieds, sur mes pieds, pour que je, je retombe. Alors, ah Je comprends je comprends pas, je comprends pas. Non Moi, faut, <laughs> faut que là. <laughs> <laughs> Ah oui non ma ne foog ma góorgóorlu mooy foog ma waaw dëgg la léeg-léeg di nga am jaaru tokki gu la dugg jaaru baisse niveau wala baisse de euh, euh, euh, pastis gi léeg-léeg di am wax waaye loolu jamono yooyu jamonoy dellu ci borom bi la waaw jamono yooyu bu jàpp ne jamonoy bàyyi lib la waaw loolu def ko jamonoy dellu ci borom bi ak sa xol ak sa xaalib xalb ak lépp waaw xam ne ay fataraat la yoo xam ne mënu la ñàkk ci dundu nit ki ah kuy sawar tout le ci mbir noonu noonu lépp yàlla soppul kooku ma ah. léeg-léeg da ñëw mel ni daa am lu la lu la freiné ci sa élan bi nga nekkoon quoi waaye lool na nga ak sa borom teggilu ak sa borom ci phase yooyu ndax moo ne woon la tarkabunna tabaqan an tabaq wax naa ne di ngeen passé di jaar étape par étape daa bokk rek ci étape bu dundu nit ki mooy léeg-léeg ak lu man di nekk day jekk mel ni lassitude bi koy dugg ah waaw lassitude mooy xaw euh, mbir mi daal lay mel ni euh, la routine loo xam ne tout le temps ngay def la même chose mu mel ni ak toq iblis nag dafay jaaraale bu baax ñu ne la sawaay nag il faut pas abdoa il faut savoir passer à autre chose quoi waaw hein il faut savoir passer à autre chose mais depuis jusqu'à quand lancé bi manoo ci wala al imam Yahya ibn Abi Kathir doon wax lu am solo mi ñuy gis fii ci hadith yi la yustataa'u al ilmu bi raahati al jasad xam-xam deesut ko mën a jote ci yaram mu féex